muy saar bi nga xam ne moom la tudde nit ginnaaw bi nga xamante ne nii moom lañ ko tàmbali woon ci jotaay yi ñu génn walillahi alhamdu wal minna mu ne kon wa daaniyatan alayhim zilaaluha wa zullilat qutuufuha tadliila mu ne ginnaaw bi nga xam ne gisoon nañu muy wax ñi nga xam ne ragal yàlla moo taxoon ñuy joxe ñam di ko joxe te nga xam ne buur yàlla képp moo taxoon yaakaaruñ ci woon sax xaaruñ ci woon sax ku leen fay wala ku leen ne jërë ngeen jëf mu ne ñooñu nag bokk na kon seen jikko yooyu noonu lañ dañ doon joxe di leel ñam waaye nekk ñoo xam ne dañoo ragaloon bés boo xamante ne muy muy tiitaangeeg yawmal qiyaam ba ñu ko defee tamelo woo noonu nag suñu boroom daal di leen fegal lañ doon ragal wan leen dëppaale leen loo xamante ne naataange lañ fay jële ak mbégte léegi nag ci loolu la ñu ne woon muy wax nag bu ñu newee bil aljana ana naka la ñu fay nekk ci loolu na ne woon moom borom bi tabaaraka wa taala mu ne wa daaniyatan alayhim ghilaaluha mu ne wa daaniyatan alayhim dina dina day day day day wàcc ci ñoom ghilaaluha keram yi mu ne keru ajjana yi mooy ay ker la yoo xamante ne nii du jant moo ne ba ñuy keru déedéet mooy ne foofu keru li nga xam ne mooy borom bi tabaaraka wa taala moom la leen di kerale zilaaluha muy keram ya fa ne ci garab yeeg ak ya nga xam ne dëkkuwaay yu kawe ya wa zullilat qutuubuha tadliila wa zullilat ñu daal di leen wàcce mooy wàcceel leen qutuubuha meññeef ya nekk ca garab ya tadlilan day wàcc lool mooy bu ñu soxlaa garab gi mooy wàcc ba fi ko soxla waaye xam nga fii ko soxla moom da ngay yor loo koy loo loo loo yëkkatee soit nga yéeg ci kaw garab gi walla nga jël looy lonku ngir man mu xëcc ko mu wadd waaye foofu boo soxlaa comme ñu waxoon ci jotaay yi weesu moom mooy ñëw fekk si la fi nga tëdd te doo bouger mu ne wayu taafu dinañu dinañ dinañ wër alayhim ci ñoom di leen jox di leen servir bi aaniyatin ci ay koppati kaas yoo xamante ne nii min fiddatin ci wuru ci xaalis la ñuy doon wa akwaabin ak ay kopp yo dinañ leen servir ci ay ndab waaw bi aaniyatin ci ay ndat yoo xam ne min fiddatin ci ci ci wurus ci xaalis lay doon xaalis wa akwaabin ak ay kopp yoo xam ne kaanat qawaariira dañuy nekk lu cristalline mooy ne day nekk kopp yoo xam ne day weex transparent boog la ñuy def nga xamante ni nii day leer nañ nekk ay yoo xam ne lu dara raxul la yoo xamante ni nii ca la ñuy naan mu ne qawaarira min qawaarira min fiddatin qaddaruha taqdira kopp yoo yële nekk en cristalline nga xam ne dañuy weer dañuy dañuy transparent nga xam ne mooy du boo boo taxawee fee di gis li ci biir mën a gis sax la nekk ca gannaawam mu ne qawaarira min fidda ni muy mel noonu yépp mooy ne ci xaalis bu bu pire la nekk ba pare mel noonu qaddaruha taqdira nga xam ne la cay ne suñu borom ba koo natt ba nga xamante ne nit ki la mu soxla mooy nekk ca kaasiya amul naan ba pare di gestu naan ah amul luñ mën a dolleen wala nga naan ba pare mbir yi nag yow la nga naan nga doyal ta mu des loolu du am qaddaruha dañu koo natt taqdira ak natt wa yusqawna des na leen fa nandal fiha ca biir aljana kasan muy ay kaas yoo xam ne ca sàngara ya fa am ca lem ya fa am ca dexu ya nga xam ne soow yaak meew ya foofu la dinañ leen ko jox de kasan naanukaay boo xamante ne yañ fay naan kaana nekk na misaajuha lañu ko njare zanjabila mooy day amaale li nga xam ne mooy xetu li nga xam ne mooy gingembre mooy moom lañ gën a xam ne ci jinjeer nga xamante ni da ci amaale mu nekk lu neex loo xam ne ca la ñuy ne mu ne aynan nekk na ay bët ndox boo xam ne fiihaa ca biir am na butu ndox boo xam ne ca biir aljana tusamma ñu ngi koy woowe salsabila bii laa la tudd mooy ne ndox la moo xam ne neex a jàllale te neex a naan nga xam ne boo koy neex mu neex mu ndox moo xam ne mu tëmtëmi la te neex mu ne wa yatuufu alayhim te dina wër ci ñoom wildaanun ay xale ay gone yoo xam ne muxalladuuna yoo xam ne suñu borom moo leen fa saxal biir aljana ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy liggéeyal ña nga xam ne ñoo mérité woo dugg aljana yal na ñu suñu borom tabaaraka wa taala boole mu ne ñoo ñële di leen liggéeyal muy gone yoo yële idaa ra'aytahum gis nga boo leen séenee boo leen séenee ci lu sori hasibtahum seen sax mooy lu sori boo leen gisee ci lu sori hasibtahum da ngay yaakaar ne ñii de ñii may gis lu lu an mansuura day mel haa day mel ni wuru si ngaram yooyu nga xam ne dañoo nekk ay bul yu ñu tasaare wasaare ko nga xamante ne nii ñuy wasaaroo li ngay gisee bu ci leer gi nekkee ni nga xam ne noonu la ceññeer gi di mel leer nañ rafet mu ne nag boo leen gisee noonu lañ lay niru wa iza ra'ayta mu ne cëy boo gisee sànni sa bët sama fan mu ne samma foofu la biir aljana wallahi ra'ayta di nga gis na'iman xéewal wa mulkan ak nguur kabiiran bu rëy rëy rëy aaliyahum bu ñu duggee nag ca biir aljana yees mu ne aaliyahum siyaabu sundusin yi nga xam ne moom la ñuy sol di ko di ko di ko sol mu yéreeñ fay sol ay suwaala yoo xam ne ci sundus ak xudurun yu vert wa istabraqun yooyu yëpp ay façon suwaala yoo xam ne yu cher cher yoo xamante ne amul ci àdduna bi bu fi amee tur kese la ñu bokk waaye lépp luñ la wax aljana mu am fii suñu borom dañu ko wax ngir jegeñal ñu ñu xam xam lan la bëgg a wax waaye amul daraay aljana lu lu daraay al asini di àddina mu ne wa asawira min fidda dinañ leen fa solal ñuy sol nan leen sol leen waaw dinañ leen fa solal asawira li nga xamante ne nii mooy ay ay ay ay min fiddatin yoo xam ne ci xaalis pur lay doon wa saqaahum te dina leen nandal rabbuhum seen borom sharaban ay naan goo xamante ni ñu tahuuran gu sell la ta laab amul naan ba pare di am ay mettitu biir comme ni ñu ko waxe woon wala toog nag sa biir bi gurguri loolu du am foofale mu ne nag suñu borom ne inna hada gis nga xéewal gii ngeen nekke kaana lakum jazaan dafa nekkoon ñi nga xam ne pay la ngir yéen wa kaanata nekkoon na sa'yukum seen jëf yi ca ma nag maskuuran loo xam ne man borom bi sant naa ko gërëm ko moo tax ma fay leen lii tey inna nahnu nazzalna ñun de ñun ñooy ñi nga xam ne ñoo wàcc alayka ci kaw yow sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam alquran li nga xam ne mooy alquran tanzilan ñoo ko wàcc mu doon ñëw par ndànk ndànk ba ni nga xam ne noonu la jeexee fasbir nag muñal alquran jii ngay wax lu ne dégg nga ko ci te lu ne di nga ko ci dégg fekk yaa ngi dund di nga dégg lu naqari ñu la koy wax li ko wax li nga xam ne moom la la sa borom yónni yéen jullit bi li mu wax yeneen ci bi alayhi salaatu wassalaam noonu ngay nel dina am ci sa bokki jullit yoo xam ne teguñ sa tànk ci seen tànk fi ñu ko war a teg waaye yow nga teg ko fa mais da leen di déranger ñu lay wax wax yu ñaaw di la def di jëf ci yow jëf yu ñaaw am na ñoo xam ne sax àgg nañ ci buñ la mënoon a faagaagal moo xam ñu faj la wala ñu def la leneen dinañu ko def waaye loolu lépp suñu borom ne rawatina ko loolu bu dee ñi nga xam ne ñoom ay julli lañ waaye dañoo teguwul ci yoon yow mii tegu ci yoon nga déranger leen ñooy def lool lan ngay xalaat ci yéeféer bi moom mooy kon ñooñu xalaatuñu leen sax boole wuñ leen ci wax ji mu ne kon fas bir muñal li hukmi rabbika muñal ci li nga xamante ne mooy sa àtte borom lii nga xam ne moom la àtte chargé la ko jox la ko yow jullit bi nga war ko taxawee comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di woon mu ñël ci loolu teel temb te nekk ci bu la ci dara yëngal waaw wala tuti' minhum aasiman aw kafura tabul topp nag ci ñii bakkarkat ñoom ci ñoom yéeséer yi ak ñi nga xam ne nangu ñoo wommatu aasiman moo xam koo xamante ne bakkarkat la aw kafuura ak ki nga xamante ne nii wedde akoon yàlla la kooku bu ko topp ci dara wadhkur isma rabbika te deel tudd sa turu ki nga xam ne mooy sa borom bukratan wa asila ci suba yi ak ngoon yi wa minal layli te bu guddee fasjud lahu dee ko sujootal ci ay rakka yooy def wa sa sabbihu di def ay sabbal laylan guddi tawilan bu gudd gudd jullit nit da ngay utal sa bopp yoo xam ne ay jaamu yàlla yoo xam ne danga nga koy def sa digganteeg moom def ay qiyaamul layli di taxawal julli guddi même bu dee ñaari la ginnaaw bi nga jullee gee